mu ngi tuddoon itbaan ibn malikin ibn amr ibn al-ajlaan ibn zayd ibn ghanm ibn saalimin ibn awf ibn amr ibn awf ibn al-xazraj al-ansaari al-xazraji as-saalimi moom kon looloo doon turam di itbaan di doomi maalik maalik di doomi amr amr di doomi al-ajlaan al-ajlaan di doomi zayd zayd di doomi ghanm ba ni deme bokk ci alxazraji bokkoon ci waa xazraj as-saalimi bokkoon nag ci ñi nga xamante ne ñooy banu saalim ci waa xazraj ci néegu saalim ibn awf ibn amr ibn awf ibn al-xazraji al-ansaari moom Seydina Utbaan kon gis nañ moom mooy ki nga xam ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak see foofule di ci waa bani Saalim ibn Awf jóge woon Qubaa àgg fa àjjuma daal di ko fay dab ñun julli ba pare moo ne ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mook al Abbaas ibn Ubaada ibn Nadla desal ci ñun fil adadi wal uddati wal manaa ay waay desal ci ñun am nañ nombre bi am nañ préparation bi am nañ protection boo xamante ni loo ci bëgg am nañu ko doon desal ci ñun waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na leen xallu sabilaha bàyyi leen yoonu géléem gi mu dem ndax moom dañ ci ndigal la ne moom Seydina Atbaan ginnaaw gi fekke na Badr ghazwatu Badrin fekke na moom seydna itbaan ibn malikin radiyallahu taala anhu wa arda naka noonu e, moom nag xadiisam bu siiw la bu nekk ci saxiixay kon ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam muslim solo yoonu buñ jëlee imaam yoonu imaam muslim benn xadiis boobu rekk nag la am ci as saxiixay ni ñoo ñëw ci ñaari téere dis téere imaam al buxaari téere imaam muslim rahmatullah alayhi ma benn xadis boobu la ci am moom seydina itbaan ibn malik imaam muslim ibn al xajjaaj dane xaddatani xarmalatu ibn yaxya at-tujibi mu ne nettali na ma xarmala di doomi yaxya at-tujibi bokkoon ci kodug tujib xarmala euh, bi mooy taalibe imaam al shaafi'i boobu al misri dëkkoon misra mooy xarmala bi dangay gis boo demee ci Shafi'i yi da ngay dégg riwaayat xarmala mooy xarmala bi sëriñ la woon ci imaamu naa muslim nekkoon taalibi moom imaamu Shafi'i bokk ci ñu solo ci imaamu Shafi'i nekkoon foofule imaamu Shafi'i mujjee di misra euh, di Égypte moom xarmala mu ne moom nag kii la saduq la ku dëggu la qaala mu ne axbaranaa nettali nañu ibnu wahbin di abdullah ibnu wahb di taalibe imaam maalik boobu eh, maaliki bu mag boobu di abdullah ibnu wahb rahmatullahi aley qaala moom seydna ibnu wahb mu ne axbaranii nettali na ma yunus di yunus ibnu yazid al ayli fi doon gis jamono yële an ibnu shihaabin mu jële ci Seydina moom nag min kibaari e, at-tabaqati as-sabi'a la bokk ci e, tabaqa mooy kiiwu ñoom imaam Malik Yunus bi foofu la bokk ci ñi gënoon a mag ci ñoom comme moom imaam Malik ak ñoom Sufyaan yeeg e, imaam al-Awzaa'i ñooñu ñoo bokkoon classe mooy classement voilà kon mu an Ibn Shihaab mu jële ci Seyna Ibn Shihab az-Zuhri moom ci quatrième classe bi la bokk euh, ci ni nga xam ne mooy tabaxaat yi mu jële ci Seyna Abdullah ibn Shihab non Abu Bakr ibn Shihab di imaam Ibn Shihab rahimahullah anna Mahmoud ibn Rabi' kenn Mahmoud ibn Rabi' al-Ansari bokk ci kojug Ansaar haddathahu moo ko nettali moom mii saxaaba la woon tout tànk yi tuddoon nañ ko fi bañ doon noon ko nar a jaawale ma Mahmoud ibn Rabi'a en Mahmoud ibn Labid radiyallahu ta'ala wa ardaahuma moom Mahmoud ibn Rabi'a al-Ansari moom mii moo ne woon aqaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi wajhi moom moo ne li ma fàttale ko ci yonente bi alayhi salatu mooy mu ñëwoon ci suñu kër ya suñu seen foofu ci Médina seen quartier muy ñëw ñu demal ko ndox ci teen bi ginnaaw bi mu jël guur ci di ko di leen di faw ak gone yi di ko buusu ci seen xar kanam yi naan leen ko moom mii nee na man li ma fàttale ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy ba ñëwee di faw ñun gone yi daldi buusu buusu ma benn ci ndox yam guuxoon ci sama xar kanam gi maalaha min majjaway allahu akbar ay way mu ne moom loolu la fàttale ko di Mahmoud ibn Rabi' al Ansaari radiyallahu taala anhu mu ne moom moo jële imaam ibn Shihab ci moom la jële mu ne moom xaddasahu kën a nettali na ko anna Itbaan ibn Maalikin kën sayyidina Itbaan ibn Maalik wa huwa min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam te moom bokk na ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam mimman shahida badran min al ansaar bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee badar ci lansaar yi radiyallahu taala anhu fekke na badar annahu kana moom ataa rasulallah dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li inni qad ankartu basari wa ana usalli li qawmi wa idaa kaanat al-amtaaru saala al-waadi alladii baynii wa baynahum wa lam astati' an aatiya masjidahum afa usalliya lahum non masjidahum fa usalliya lahum wadidtu annaka yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ta'tii fa tusallii fi musallan fa attaxidahu musallaa qaala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa af'alu inshaa allah mu ne dafa dikkal moom Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu dafa dikkal yonent bi di ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam ne ko man kat ankartu basari ah ne ko man nag samay bët sama bët dafa commencé di naqari mooy xam nga ne na la te moom Itbaan dafa bokk ci ñu fekke woon Badar ci lamsaar yi mooy ba muy fekke Badar silma woon mooy dafa nekkoon nit koo xam ne mooy ni muy dale ñenn ñi seen champ de vision day rétrécir au fur et à mesure mooy ne dañuy dem ba début bi dañ doon gis di kii après seenu gis di wàññeeku par ndànk-ndànk ba mujj gi nag ñu mujj nekk ci cécité mooy dootuñ gis moom looloo ko doon dal bi bi mu ñëwee nag ba champ de vision am di de di dem di dem di di deñ di yàqu par benn benn ba nga xam ne li ci des bareetul mu dootul gis complètement nag mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu am na ci yenn riwaay ñu ne yoo xam ne dañ ne bésu àjjuma la ko wax Allahu akbar shit dinañ gis ci biir insha allah mu ne man kat samay bët dafa commencé naqari ci riwaaye imam Malik bi rahimahullah moom dane wa kaana dafa nekkoon koo xam ne dafa silmaxa woon waaye loolu comme li imam alxaafis wax ne ñenn ñi nee nañu walla imam Malik ndax ñi jële ci imam Ibn Shihab ñu ñoom ñépp ñu bari lañu ñoo xam ne dañu ñoom ñépp dañ ne ankartu basar yi ak lu mel loolu lañ wax wala que ne gisam ak gisam dafa commencé woon bi wàññeeku waaye imam Malik rahimahullah moom riwaayam dane dafa nekkoon koo xam ne ku silmaxa ba imaam alxaafis ibn xajar ci alfath mu ne ñenn ñi nee nañu dañ ne ñu ko am nañu ne imaam Maalik dafa juum foofu wuuteeg ndax riwaayam dafa wuuteeg ñeneen mu ne déedéet imaam Maalik juumul li ma gis mooy ne juumul li mu wax lool la mooy ne moom li tax mu ne moom wa kaana ama dafa nekkoon koo xam ne ku silmaxalawoon woon loolu mooy ba ko kii Mahmoud ibn Rabi' mii ndax ci yenn riwaaya dane dama fa at ataytu dama dikkal kan Itbaan ibn Maalik fekk ko ci waa ci ay ñoñam wa kaana ama mu nekk fekk moom dafa silmaxa woon di jiite waa ñoñam mu ne imaam Maalik loolu la wa kaana ama mooy bi nga xam ne ci la Mahmoud ibn Rabi' bi gisee Itbaan ibn Maalik dafa nekkoon ku silmaxa waaye jamono yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne silmaxa na après même ci jamono yonent bi alayhi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaam Malik tekkiwul ne dane jamono yooyu dafa silma xawoon en plus moom imaam alxaafis loolu am na yeneen wax yuñ ci wax pour bañ a guddal pour wanne wa kaana ama ci riwaay imaam Malik bi tekkiwul ne bi muy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa nekkoon koo xam ne ku silma xaloon waaye mooy ne nit la koo xam ne ak silmaxa mu ngi ko doon waaj mu ko doon jege si mu ñëw ne ko man kat kon ankartu basari kat ankartu yi mooy ne sama bët yi daa commencé xam xàmmee mooy comme xàmmeetuma sama bët yi mooy ne man daal li ma ci doon gis commencé naa léegi mënatuma wa anata man kat itbaan usalli li mii damay julli di jiite samay ñoñ mu ne wa mooy da jiite ci seen jàkka ci waa banu Saalim ibn Awf fi ñu toll nii gi fi yonent bi alayhi salaatu njëkk julli àjjuma ci waxu Seydina imaam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ak ñeneena ah, du moom rek ko wax waxaa ah, na ko noonu imaam euh, euh, Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi moom it loolu la ak ñoom imaam ibn Sa'd ak yooyu voilà bii comme que dañu nekk ci riwaayu imaam ibn Ishaq moo tax manaan rek ci riwaayu Muhammad ibn Ishaq waaye du moom rek mu wéetoo wax jooju voilà kon mu ne ñun ñu ngi ci lan xadiisu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci bi na ko noon imaam al-Bukhari nee naa la soloo na ko waaye ñun riwaaye imaam muslim lañ nekk nii kon mu ne te man usalli li qawmi damay jiite samay ñoon wa ida kaanat mu ne ko nag yonent bi alayhi salaatu man sama bët yi neexatul te man maa jiite samay ñoñ ci seen jàkka ji maa leen di jiite waaye te teg ci bu taw yi ñëwee mooy buy taw inondation yi saalal bi xur woowu noonu xur waa banu saalim boobu noonu ibn Awf day day day déborder ndox yi day déborder te tamit day dox sama diggante bay nii bay diggante man fi ma dëkk ak tamit fa jàkka jane duma fa mën a àgg walam astati' te duma man nag dem ci jàkka ji an aatiya masjidahum may dikk seen jàkka joon ngir jiite leen fa usalliya lahum ma jiite leen loolu duma ko man ndax li ma la wax nii ne la bu tawee noonu lay demee te sama bët yi daanaka mënatuma ci gis mu nga commencé bi sama gis a ngi wàññeeku mu ne ko nag comme que mooy gis nga wax na contexte bi gis nga aadaabul lii tegginu kuy ñëw ci boroom xam-xam di ko laaj mooy liñ koy laaj leeralal lépp d'abord mais di ñëw comme suñu wax yi léegi ñëw ci benn boroom xam-xam di ko laaj masala naan ko waaye yow saa xam nga xam xoolal ni mu ñëwee fa qaala bi mu ñëwee annahu ata rasulallah sallallahu alayhi wasallam dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko fa qaala ya rasulallah xoolal rek waxi teggin yooyu mooy noonu la ñuy commencer mais doone ay xës comme ku dudd comme que boroom xam-xam la mais seen copain la seen moroom la wala sax yéen a ko man nga naan ko mais tudd cheikh nga naan ko mais xës waaye yow man de dama doon julli quoi xam nga rek quoi voilà quoi après quoi léegi quoi loolu lan la ci charia wax quoi mooy yow la waxoo fi dara ay quoi quoi loolu ça ne veut rien wala xam nga rek jamono ji ak business bu bees bi génn quoi voilà euh, dama dugal benn article quoi après comme ça gars yi ma dégg benn waaye na ma yooyu dafa xaraam quoi mel ni kuy rap wala ngay islam xaw ma <laughs> après yow yow lool lool lool lool lool lan moo ci nekk quoi mooy ne waxoo fi dara leer da ngay wax lu leer te tamit amoo droit naan ko xës même bu dee ne yaa moo la ma yaa ko ma mooy ne dax lan xam-xam bi ne ci moom. mais du n'importe qui moo tax imaam ibn kii euh, euh, euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma di aaya boobu di wax suuratul mujaadila wala mujaadala ak samia yaa ayyuhal ladina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi ci riwaaya lan Hafs wala ci riwaaya Warsh fil majlisi fafsaxu yafsaxi llaahu lakum wa ida qiila nshudu fanshudu yarfa llaahu alladina aamanu minkum walladina utul ilma darajaat mi mu naan yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ida qiila lakum tafassaxu fil majlis wala fil majaalisi fafsaxu bu bu ngeen toogatee nekk ci bërëb yi tooguwaay ñu ne leen puus leen dandu leen moo xam jàkka wala benn ñu ne leen am ñu ñëw amuñ fuñ toog ñu ne la puusal bul bul tàng mbàq naan pourquoi ñu bàyyi fi ñëpp naan ma puusal xanaa man lañ yàq ah bàyyi ñëpp toog nga seppi ma ci biir mbooloo mi naan ma puusal yàlla ne bu kenn def lool julli du rëy buñ leen nee tafassaxu fil majalis ci bërëb yi fafsaxu dandu leen yafsaxillahu ko bu ngeen dandoo xajal place yaatal buur yàlla yaatal seen dënn yaatal seen xol dugal leen ci xam-xam boo xam ne xamu ngeen ko woon waaye yaatal leen dugal leen àjjana joo xam ne foofu raj-raj loobu àddina amu fa Allahu akbar yafsahillahu lakum ubbil le monde yoo xam ne yaatal la loo xam ne xamoo ko mais yaatal la sa diggante ak say dëkkandoo moo xam julli ju dul noonu loo xam ne masoo ko woon a faataar ci si la dandul nga dandul

mission bi yaa koy dox ko wa jógal dafa am suñu benn liggéey bu ñuy def voilà seddaay bii mu naan ma demal yaa njëkk a commencé yaa njëkk a dóor pikk yi yaa njëkk a dóor mais pourquoi muy jóglu non sabilillahi la waaye yow kii dafa ma yeb wala la mu ne loolu buñ leen ko bu leen ko def buñ leen nii jóg leen ci yoonu yàlla ak loo xam ne day doxal seenum nekk ci àddina yoo xam ne ci yàlla la jëm def jóg leen mu ne yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajaat yàlla dina yëkkati ñi nga xam ni ñoo gëm yàlla yarfa'illahu euh, wa idha qila anshudu fanshudu yarfa'illahu wala wala buur yàlla dina leen yëkkati walladhina utul ilma darajaat ñi gëm yàlla mi ñi nga xam ni dañoo am xam-xam dina leen yëkkati ay daraja imaam abdullah ibn abbas mu ne aaya bi day wane ne ñi am xam-xam ñi gëm yàlla am xam-xam te di ko jëfe te yàlla tax ñoom ñoo ëpp daraja ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te amuñu xam-xam loolu dafa leer xaj yi sax ñi ci am xam-xam bokkuñu ida arsalta kalbaka al muallam wa dhakarta isma allahi fa kul mu ne boo yónnee la waxoon Euh, alxushani ne ko radiyallahu ta'ala anhu naka noonu la waxoon ka ca des euh, doomu Adi ibn Hatim walla Hatim Adi ibn Hatim boo yónnee sa xaj bi nga xam ne danga ko jàngal nga tudd ci turu yàlla mu jàppal la fa kul lekkal waaye boo bu dee xaj bi nga xam ne jàngaloo ko mu jàpp mu ne loolu foo laa takkul boo walla takkul loolu moom bu ko lekk comme quoi xaj yi sax ñi ci am xam-xam ñu ëpp daraja waxatuma laa nit ñi ñi amul xam-xam moo tax boroom xam-xam kenn du ñëw naan ko yaa xëch ay xëch wala waaye yow milk milkos waaye noo gis taf am Moustapha nga ne ko taf waaye taf loo gis ci lay lan la ba gis ci sama kii bi déedéet loolu kenn du ko waxee wala is zo non eba non ay eva yi lan aish loolu déedéet da wax wax ju correct ya rasulallah yow ndaw yàlla la waaye booy laaj nga wax gis nga dafa ñëw inni qad ankartu basar yi samay bët man daal xamatuma leen mooy gis gaa ngay wàññi leeral lépp du ci nëbb dara ba yow bu ko defee te man usalli li qawmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon kii dem imaam la buy jiiteel waa ñoñam ay bëtam neexatul wa ida kaanat al amtaaru saala al waadi alladi bayni wa baynahum te taw yi ñëwee xur wi day fees dox sama digganteeg fi ma dëkk ak fa jàkka ja nekk te nag man walam astati an aatiya masjidahu duma mën a ñëw dikkal seen jàkka ja di leen jiite loolu mooy da leeral li ngay laaj mais ay quoi ak ni nga xamee xam nga quoi xam comme ni nga ñoom ni ko ñëpp xamee rek non ñëpp xamuñu ko booy laaj yow bul waxe noonu ndax bul jàpp ne yow li nga xam ak ñenn ñi nekk ci mbooloo mi que yëpp ko xam mooy leeralal voilà ndax fekk laaj bi leerul tontu bi moom du leer loolu moom mooy mën na la tontu loo xam ne yow yow leneen la kon mu ne ko moom Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ko nag comme que nii la demee wadittu damaa bëgg man annaka laa yaa rasulallah tatiya fa tusalli fii musallan fa attaxidahu musalla mu ne ko nag dama sopp bëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam sama tànk yi li ma indi leen la ginnaaw bi ma la waxee lii dama bëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam nga dikkal ma dikk sama kër nga julli fii musallan ci bërëbu jullikaay boo xam ne sama kër benn bërëb nga daal di fay julli fa wu ma jàppe bërëb boobu musallan foo xam ne fa laay jullee def ko julliwaay comme si jàkka lay doon qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fa qaala rasulullah sa afaalu insha allah ne ko dinaa ko def dinaa ñëw insha allah waaw akbar rëyul woon ñun moom ku ñu kii ñu ne waaye pourquoi bu naan ma non man dama am temps moom xanaa xamul ne man abaul umma yi ma yenu charge umma laa yenu xeet wi laa yenu jibril di ma dikkal wax yi di ñëw affaire yi kii ni mu bare monde monde musulman bi rëbëjoo bi ci nekk kuffaaru qurayshan yaa ngi fii di ñu menacer Ghatafan araab yi yooyu perse yi yi euh, euh, mu xaw xis ñi ci des non bon ñu ñëw daan ma ay kaay jullil ma sama kër ay bu leen ma fonton ah. li ngay gis mu ne ko sa afxalu insha allah non non moo tax nit di déménager woo ab sëriñ ne ko damaa bëgg nga fekke loolu mook lii ñëw fekke ñaanal ma ci sama daluwaay bu bees loolu nit warula rëy naan ay ay pourquoi non man nag awma seen déedéet même boo amul bu fekkee jamono joo amul temps sax doo ko waxee noonu waxal wax ju rafet te ne ko bu ma amee jot nag nu mu gën a gaawe insha allah dinaa fa ñëw mu ne kon yonent bi alayhi salaatu dinaa ko def bu soobee yàlla wax naa la ci yenn riwaay yi dañ ne àjjuma la riwaay boobu ne àjjuma la après dañ ne ca samedi ga la fa yonent bi alayhi salaatu salaam dem allahu akbar ni mu gën a gaawe ci riwaaya bi ñu nekk bi mu ko waxee lool qaala itbaan itbaan ne radiyallahu anhu fa ghadaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin as-siddiq hiina irtafa'a an-nahaar mu ne ah ba ma ko waxee lool dem kon buñ jàppee ci riwaaya bi ne àjjumaloon ca samedi ga mu ñëw nee na mu xëy moom yonent bi alayhi salaatu salaam nee na hiina irtafa'a an-nahaar bi nga xam ne ci la jour bi jóg mooy jant bi jóg na bëccëg gi jot na ba jant bi leeral foofu yépp dëkk bi leer nekk ci kaw jant bi yéeg commencé di yéeg ba commencé di yéeg nii yéeg irtafa'an nahar ba jour bi kenn dootul comme xoola comme xam nga onze heures jamono yi ci été bi kenn du xalaat kenn bu bu bu amul benn nuage moom jant bi ne fàng kenn du dute naan ñu ngi jour bi jóg naan jóg mu ne kon mu daldi ñëw xëy ànd ak mu ne wa Abu Bakr as-Siddiq ànd ak siddiquhul mukabbar ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu nee na bi naaj wi bi jant bi jógee fastadana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu daldi ñaan digal bi mu agsee mu daldi mooy bu doon tey mooy bu doon <laughs> li ma Seydou Sarr wax keroog fekk ñu naan fasta azana mu ñaan digal ma naan mooy mu ne asalaamaaleykum wala mu ne koŋ-koŋ mu ne wala mu sone ma ne ko waaw wax nga dëgg de bu doon tay mooy bu dee fu ñuy sone mooy bu sone de waaw mooy fasta azana daal mooy mu ñaan digal ngir dugg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa azintu lahu ma ma ma entré ko mooy entré voilà ñu daal di koy entré am na ci yenn riwaay da ne ak ñoom Seydina Omar ibn al-Khattab ak mbooloo euh, boroom xam-xam yi am ñu ne loolu mook Seydina Abu Bakar ñoo àndoon waaye biñ ñii bay waaj a dugg biñ agsee ci la leen Seydina Omar ak ñeneen dab si mu daldi dugg falam yejlis biñ ko joxee ndigal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam toogul xatta daxalal bay bi mu duggee ci kër gi deful leneen dafa dugg ci kër gi toogul summa qaala mu ne ayna tuhibbu an usalliya min bayti bi mu duggee nuyoo bien sûr léegi ndax ñaan digal loolu rek nuyoo baan biir ñu daal di koy fay daal di koy entrer mu dugg nuyoo nee na toogul benn place neewul entrer wu ne ko ak si toogal après ñu commencé waxtaan na nga jàmm seen neen de après naka waa kër gi après ñu commencé na mu ko ne ko léegi yow fan nga bëgg mu ju dafa agsi rek ne ayna tuhibbu an usalli min bayti min bayti ne ko ana fan nga bëgg poogul ni mu taxawee ñëw nuyoo dafa agsi ne ko fan nga bëgg ma julli la fan nga bëgg ci sa kër ma julli la allahu akbar xoolal contrairement ak comme l'imam al-Hafiz ibn Rajab na ko noonu imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah ma ku ci nekk ci Fathul Bari yoom mooy que ne contrairement ak li nga xam ne moo xew bi ko mu Mulayka radiyallahu bi di bàjjenu Seyna Anas maamu Seyna Anas invité bi mu ko invité moom dafa ñëw lekk ba pare ndax loolu lekk lañ ko invité woon mu lekk ba pare ba ñu pare mu ne faqumu fal usalli lakum ne léegi jóg leen ma daldi leen jullil fa qumtu sayna anas ne fa qumtu ila xasiirin lana qadis wadda min tuuli ma lubis min tuuli ma lubis fa nadaxtuha bi ma bi fa nadaxtuhu bi ma nee na yonent ma lay sarlaam foofu dafa ñëw dañ ko invité ci lekk mu ñëw lekk ba pare mu ne leen jóg leen ma julli leen ma jiite leen julli ñaari ràkk nee na ma jóg ci benn bon loolu taxul benn euh, basan bu newoon foofu boo xam ne dafa commencé liñ ci toog ak di ci taxaw ak toog dafa bari ba nga commencé woon ñuul fama baxtuhu bi ma yooyu am na ay masala fiqhiya yoo xam ne loolu du moo ni tax a jóg waaye foofu dafa lan dafa ñëw li tax ñu indi ko ca la ñëwoon julli ji après te kenn ndax tout sa du loolu lañ ko santo mais fii dafa agsi ne fan nga bëgg ma julli la dafa agsi rek ñu ne fan nga bëgg ma julli la ndax loolu lañ sàppoon ci mais ñun est-ce que ñu ngi doxale nii xoolal retard bi retard rawatina non bu dee le lambda loolu sax garaaw na ay joxe rendez di ko di ko di ko fausser moom lu garaaw mais tamit am na ñoo xam ne du ñu fausser rendez bi dinañ ñëw mais la tax ñu ñëw dañ ko dul def wala jamono dañ dañuy toog di wax ci leneen di wax ci leneen di wax ci leneen ba temps bari dem ñu yàq taaw ñoo xamante ne ci biir mbooloo ñoo xam ne bëggoon nañu ñoom dañ naan nañ comme que heure bii la ça fait l'occasion mën naa ñëw bu ko defee am na yeneen ñum programme 15 heures la ngeen ñëw quinze heures nekk fi di wax wala di dugg ci lu leen neex ñii nekk ci téléphone yi ñii nekk ci tablette yi ñii nekk ci yeneen sujet ñuy waxtaan di sujet bu jeex ñu génn beneen xool cele bi def lii ba nga xam ne presque cinq minutes dee wala 15 minutes sax bu deewee 5 minutes ma ne loolu warul loolu mooy ne heure bi ngeen wax pourquoi yaa ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi an ne yéen ñi yàlla ana moo tax ngeen di def loo xam ne ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def way rëy na rëy na bàkkaar bu wax loo xamante ni du ngeen ko def mais vingt nit ñi ñëwee duñu tàmbali moo a dit mais où est problème nit ñi ñëw nañ ku ñëwul mais am na layu boppam am na ngàntu boppam nekkuñ ne ku ñëwul voilà pourquoi di ko dugg non ndax ku nekk am na layu boppam waaye nag ñun loolu warula tënk daal nañ ko bàyyi ngàntam ñi fi jot a nekk même bu dee deux personnes lañ ñu commencé ku ñëw fekk leen fi mais looloo tax nit ñi naan rendez-vous te li ci gën a bon mooy ñoo xam ne dañuy wax ci wàllu diine conférence nga ñëw ne conférence heure bii la nit ñi toog di la xaar yow ñu invité yi sax la fi yaa subhaanallah xoolal loolu ban ilaal bu bon nga nga nga véhiculé ba pare boo bëggee ñëw après di kaas yoo xamante ne ni origine bi lépp du ci yow mais li tax gaay du la déglu mooy ne origine bi ci yow la est yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa en cause sa bopp ne waa man gars bu dee defuñ liñ def waaw dëgg la ñoom defuñu mais man est-ce que def naa li ma war a li ñuy wax yépp ne nii la doon demee au début est maa ngi koy respecté ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy suñu modèle laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam modèle bu baax bi mu agsee lii la Itbaan ibn Maalik soxla ñëw wax ko ko diis ko ko mu dugg ci si kër gi nuyoo ñaan ndigal dugg nuyoo ne fan nga bëgg ma julli la automatiquement li tax mu jóg lool la taxawee mais est-ce que ñun ñu ngi koy def xoola ñaata heure li ñuy yàq ci maali foro noonu ak ñaata ba mujj gi ñu bari dootu ñëw après nag manoo kaas naan pourquoi dootu ñëw loolu manoo ko wax ndax premièrement yow la ndax boo dee ne yow wala yéen organisateurs yi ñoom ñoo dàq tardé ñépp nan nga organiser gàmm wala màggal wala conférence ba pare yow joxe mbir yi yépp ja yoon ni gars yi planning bi yépp ba pare yow yaa njëkk tardé mais bon boo ko defee benn yoon ñaari yoon sax ñu ne waaw loolu day dal ni mais loo xam ne presque c'est systématique loolu da ngay mujj xam ne mbir mi nekkatul ay affaire Euh, ay affaire euh, kii lii c'est normal ndax léeg-léeg nit di nga def lu tout ba pare nga tardé bu dee ñaar ak ñe benn ak ñaar voilà mais mu nekk loo xam ne presque mooy habitude bi jamais de la vie ñu ne pile midi pile la ñuy tàmbali ñu commencé midi pile lool ça relève d'un miracle foo ko gisee mooy da nga naan gulit lan moo xew même bu dee nit ñëpp agsi nañu moins cinq wala moins dix mais kenn tàmbali pile. mais c'est bizarre c'est bizarre moo tax léegi xoolal jàngalekat yi mais bu dee ci jàng mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii la woon problème bi dañuy wax taalibe yi di leen dugg ak ñi nga xamante ni mooy euh, euh, élèves yi ak yi sàkku xam-xam ak yooyu mais di seenu ñàkk góorgóorlu mais tamit mbir mi ab chaîne la buñ gisee ne ki ci kaw moom bon. même bu discours yi tàngee wala yu mel noonu mooy ne affaire yi des na ñu xool moom li muy appliquer ndax nit ñi boo xasee nekk yoo xam ne yow day jàngaloon la yooyu sa jëf yi nag lépp da nga koo war a seetaan ndax gaay yu bari yu ñewewul woon di ko def bu ñuy gis nga koy def yow man nga am man nga am raison di def loolu raison boo xam ne moo tax ngay def loolu waaye ñoom duñu xalaat loolu xamuñ ci loolu dañ naan comme que mu ngi koy def rek mooy ustaas bi mooy sëriñ bi ñu ni dañ koy def te temps yow am nga am nga possibilité def ko ndax dangaa nekk ci xat-xat mën nga koo def ak am na lu waral nga war koo def moo tax yooyu jiit dafay naaj sacrifice di nag du président de la république rek ah yaa fiy jàngale yaa fiy kii mais yaa seen jiit de toute façon yaa fi boroom xam-xam bi moo tax sa yu bari da ko war a seetaat waroo di defee di doxali nit ñépp ndax yenn yi yow yow yow yow ñiy roy ci yow ñoo bari même am na yoo xam ne aadaabu tegginu jataay yi rek du ko maye léeg-léeg yow mu pousser la nga am loo xam ne ci yoon warul woon a demee noonu nga def ko ndax manu la ñàkk nii nit ñi xooluñ ci loolu ñoom dañ naan comme que def na ko man dama koy def ak loo mën a rappeler affaire yi norme yi wax gars yi comme que gis nañ nga koy def ñoom dañ koy def kon nag lan moo tax yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma saadiqin yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla wa kunu te nekk ma saadiqin ànd ak way dëgguñi di leen def li ngeen di wax tey wax li ngeen di def ndax bu ci bu ci amee faay ci ñaar yooyu rek mooy ne léegi yow gars yi c'est mort yonent bi sa afaalu insha allah dinaa ko def bu soobee yàlla mais bi ñëwee mais protocole duggul ci protocole comme ñun ci ñun nga xam ne fu ne dinañ fa dugg ba pare l'essentiel léeg-léeg sax dañ ko dul def ndax guddi na yenn guddi yi bu dee guddi na ba mbir yi même bu tàmbali nañ ko du àgg te pourtant mënoon la àgg ci deux heures de temps ñu toog yàq temps bi ba heure boo xam ne il faut nit ñi ñibbi ndax amatuñ ndax métro yi wala boog seen transport yi wala tamit seen x raison yoo xamante ne yu valable yoo xam ne dañ koo war a def ak feneen fu ñu waroon a jaar tax na mënuñoo fekk mbir mi xoola xoola xoola njariñ goog yëpp perdu noonu jeex d'un coup naax saay ndax lan. ndax ñàkk di def li ñuy wax allahu akbar mooy fléau bi gën rëy am naa la bu doon lamdaay rekk ci ne loolu garaaw la waaye fi ñuy gën a nag mooy bu dee ñi nga xam ne ñooy royukaay yi mais imaginez c'est catastrophique ñun wolof yi c'est rare nga gis conférence bu ñu annoncé mu commencé heure bi ñu wax moom loolu moom ça relève du miracle daanaka fu mu amee loolu miracle dëgg la wala heure sàngam lañuy dem oto yi wax nañ mbir yi heure yi mu jot gaa yi dem heure pile foo jaar dina am koo xam ne ñu naan nañ ko xaar am na ngantam nañ dem suñu yoon am na ngantam kenn ko dugg kenn du ko wax waxtu ju tegginuwul bu ñëwee ne man lii moo ma téyewoon lii dama raté kii dama ñëw ba fii fàtte dara kii loolu lépp dañ koy dëggal à condition mu bañ a nekk koo xam ne moom ay waxam yàgg na xam ne moom amul benn poids voilà moom gazouillement des oiseaux sax ko gën fop kooku taxul ñuy wax mais am na gàntam ne ñun duñ fi nekk di xool gànt ndax bu non dañuy dem suñu yoon dañuy commencer mais in retard rek fépp ba ci journal yi da ngay gis gars nga toog ba vingt heures du commencer mais loolu sax da nga naan ñii awaam yi lañ nii ñoo xam ne diine la ñuy waxtaane ñii nañ moom lañu représent toog trente minutes heure bi ñu waxoon doo leen gis takat léeg-léeg waxtaankat bi moom dina ñëw à l'heure mais organisateurs yi ñooy tardé mais comme que moom xamu fi kenn te tamit dañ koo invité rek ne ko kaay waxtaan si moom mënul xamul sax fu tànt bi féete dañu ñëw dalal ko benn kër ñëw na ca suba wala ca onze heures mbir mi war a commencer euh, quatorze heures mais moom mu pare bu yàgg mais comme que organisateurs yi ak toggkatu añ yi pareegul ñu téye ko faa téye faa téye bu bu bu dee koo xam ne euh, euh, moom moom bu jaar ci digg bi ndax bu koy jaar ci digg bi danaan leen ah sëñ bi heure bi jot na man añ bi bu dee pour man la woon xaar leen ba ñu pare bu ma ñëwee ma añ si mais nag heure bi ñu waxoon nit ñu jot na ñu dem mais ñépp duñu waxe noonu te manuñu ko dañuy toog rek di xool après mu bi ñëw mbooloo bu bari jàpp naan voilà choisi nii rek lañ mel koi nga dégg borom kos yi nga wax nañ dëgg tamit di kaas xoolal rek ils nous font perdre notre temps là trente minutes passé na gisuñu góol wax nañ dëgg mais pourtant yéen ñi organiser yéen a ngi tax ñuy tooñ ustaas bi wala conférencier bi alors que yéen na tax moom ñëwoon na à xoolal ma loolu allahul musta'an en tout cas kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bi mu agsee fa lam yajlis hatta daxala al bayta thumma ayna tuhibbu an usalliya min bayti toogul de bi duggee lu dul dafa nuyoo ne ana fan nga bëgg yow Itbaan radiyallahu an an usalliya ma julli min baytika ci sa kër qaala nee na moom seydna itbaan fa ashartu radiyallahu anhu ila naaxiyatin min al bayt ma daal di koy wan benn bërëb boo xam ne benn ci benn coin ci kër gi foo xam ne bëgg naa foofu laa bëgg mu jullil ma bu ko defee ma jàppe ko julli waaye di fa julli nee ma daal di fay joxoñ fa qaala rasulullah yonent bi fa qaama rasulullah fa kabbara mu dem automatiquement fi ñu ko joxoñ waaw akbar mu taxaw fa kabbara mu kabbar allahu akbar mu ne fa qumna waraahu ñun waa kër gi ak Seydina Abu Bakar ñu àndoo ak ñoom Seydina Omar ci yeneen riwaay ni ñoom it dañoo ñëwaale woon après fa qumna ñu taxaw waraahu ginnaawam mooy mu ñuy jiite ñu topp ci ginnaawam fa salla mu julli moom alayhi salaatu wassalaam rak'atayn ñaari rak'a summa ginnaaw gi sallama musulman qaala moom Seydina Itbaam mu ne wa habas wa xaziirin mooy defal na ko li mu bëggoon dama bëgg nga dikkal ma sawa kër jullil ma foo xam ne dama koy jàpp julliwaay mu ñëw def ko nee na nag nim paree nag fa habasnaahu ala xaziirin sana'naahu lahu ñu daal di koy téye nag mooy bàyyi wuñ ko mu dem mooy ndax dañ koo defaral xam nga bokk na ci téye nit fenn moo ñu tonkal la moo la benn waay keroog mooy ne manoo loo man a bëgg parax paraxi fekk euh, euh, bëgg dem surtout ñu nga xam dañuy jóge fii dem Sénégal vacances trois semaines mooy yow Sénégal nga dëkk fa nga ma sa xam sama mas a kii ba am ay vingt ans weesu ko door a ñëw fii boo demee vacances ni nga war a gis day bari léeg-léeg nag yow sa temps du bari nga ne damay jaar fii par ay 30 minutes dem dem léegi léeg boo ko man da ngay agsi ñu rendi lam xar da nga faa mën a bàyyi xar mi naan ah, non non non man 30 minutes laa waxoon non manoo ko moo tax fii mu ne wa habasnaahu ala xazirin ñu daal di ko fay téye ci benn plat boo xam ne dañ koo defaral xam ne ñeex mu bari lay am am ay dog-dog yàpp après ñu def ci li nga xam ne genre mooñ ki yu ñu mooñ noonu comme yuy jóge ci mooñ yi euh, jaaru ay pat daal lay mel loo xam ne dañ koy defar euh, nu mu tudd euh, comme daqiq yooyu ñuy mooñ ci mooñ lay jóge ne ci loolu nag lañ ciy def sotti ko ci seen jaaru plat yooyu nee na ci lu mel noonu lañ ko defaral plat bu mel noonu fa sananaahu ñu defal ko lahu ñeel ko qaala nee na fa saaba rijaalun min ahli daar nee na nag bi fa yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon banu Salim dafa sori fi yonent bi alayhi salaatu salaam dëkk muy këram nga nekk ca masjiduhu fa nga xam ne àggaguñ fa ñun ci siira bi ñu ngi ci yoon bi waaye fa mu dëkk lii bien après la foofu dafa soreeg fii mais comme que bu mu ngi mel ni ñu ne euh, Madina gépp gépp mooy région Dakar yeneen bi aleyhi salaatu moom mu ngi dëkk plateau léegi ki ko invité di Itbaan moom mu ngi dëkk Grand Yoff mu jóge plateau ba Grand Yoff waa Grand Yoff nag bi ñu mu ngi ci kër Itbaan léegi ñu daal di fay ñëw bari fa yé yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam a ngi Grand Yoff mu ngi ci dëkk bi kon loolu lu mel noonu la pour nga saisir affaire mooy ne dafa soree du tout le la fa doon nekk moo tax mu ne euh, euh, fa saaba min ahli daari xawlana ad daar fii mooy waa banu saalim ni ci jublu mooy seen du waa ci jublu mooy waa koñ bi quartier bi di waa banu saalim ibn auf nee na ñu daal di fay bari ñëw nag kenn par kenn ñu def ay mbooloo di ñëw hatta ijtama'a fil bayti rijal ba ni nga xam ne ci lay dajaloo ci sama kër gi man itbaan rijaal ay nit ñu bari zu adadin ñoo xam ne ñu limoo limu way nee bi ñu toogee nag di waxtaan fa qaala qaa'ilun minhum bi ñu toogee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu toog noonu nit ñu bari ñëw am ku ne ayna maalikum nu duxshun ana kenn ne mais ana maalikum nu duxshun moo xool ci booloo mi ñu teew mais grande personnalité ba banu saalim yëpp agsi nañ ndax sang bu toll yeneen ci daal saatu saalim ñëw fi ñu ñëw am ko xool gis ni am na kenn ci ñoom kum gisul muy Maalik ibn Dukhshul radiyallahu anhu mu ne mais aram moom fa qaala ba'duhum am ñenn ci kenn ci ñoom ne zaalika munaafiq kooku am naafiq la ki ngay laaj naafiq la laa yuhibbu allaha wa rasulahu soppul yàlla soppul ndawam bi looloo tax ñëwul fa qaala rasulullah bi mu waxee loon nag yonent mi alei saatu salaam cadre waat jataay allahu akbar ne ko laa taqul lahu zalik ne ko bul wax loolu bu ko wax loolu bul wax ci sa mbokk moom di Maalik ibn Duxshin bul wax ne naafiq la boo xam ne bëggul yàlla te bëgguma man ndaw yàlla bul wax loolu ne ko alaa taraahu qad qaal xanaa yow gisoo ne moom Maalik ibn Duxshin mi nga naan naafiq la bëggul yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam xanaa gisoo ko ne moom nee na laa ilaha illa allah bi dhalika wajha allah allahu akbar ne ko xanaa xamoo xanaa gisoo ne moom nee na Maalik moom laa ilaha illa allah seedane ne amul benn buur ku dul yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te loolu noonu mu wax yuridu bi dhalika wajha bugg kenn defu ko ngir ngisal defu ko ngir A gis defu ko ngir defu ko ngir ma sàmba defu ko ngir ma demb defu ko ngir ma soxna déedéet da koo def yuriidu bi zalika da cee nam wajhallahi buur yàlla la ci nam moo yàllaa tax muy def la face d'Allah la ci soxla moom moom daal yàlla tax mu wax laa ilaha illa allah qaala waajooju ne qa ñoom xaalu ñoom ñu ne allahu buur yàlla wa rasulu ak ndawam li alam ñoo gën a xam fa inna léegi nag ñoom ñuy mooy ci wax loolu xaala waa ji ne fa inna ma nara man daal li c'est li ñu gis mooy wajhahu ndax moom wa nasihatahu lil munaafiqiin li tax moo wax loolu mooy ne moom euh, xar kanamam gi ak fi muy fël wi féetee jëmuwaayam wam ay penchant wam ak tamit ay euh, nu mu tudd euh, conseil am yépp dañoo gis ne ci naafiq yi la koy def lay dimbaleeg yooyu fa qaala qaala rasul fa qaala rasulullah yonente mi alei satu salaam ne fa inna allaha buur yàlla qad xarama ala nnaari man qaala laa ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah allahu akbar buur yàlla yonent a alei salatu salaam ne leen buur yàlla xaraamal na ci safara buur yàlla xaraamal na safara képp koo xamante ne nii dane laa ilaha illa allah yabtaxi di sàkku ci waxam jooju mu wax ne laa ilaha illa di ci sàkku wajha allah di la face di ci sàkku sàkku kenn ku dul buur yàlla mu ne kooku xanaa xamoo ne kooku noonu buur yàlla daal dina koy eh, kooku buur yàlla kooku du dugg lan safar xaraam yor yàlla xaraamal na safara gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu doxale yi noonu la dañ leen a war di cadre buñ gisee kuy génn ci kii bi xoolal ak wax ju rafet ji mu ko wax ne ko laa taqulu lahu zalik non bul bu ko wax loolu ndax Maalik ibn Duxsun bi yonent moom fekk na Badar fekke na ba Badar fekke na Uhud en plus yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo moo ko seedeel ni kii duggam ci lislaam buur yàlla la laa ilaha illallah ji mu wax bo sori nekk naafiq kon dañuy gis ne mbir yu loolu la mooy jataay yi waruñoo bàyyi noonu boroom xam-xam boo nee ci jataay euh, yu mel noonu am mooy ne da ngay jataay bi indiwaat nit ñi ne leen déedéet ndax wax ci sa mbokk lool jëw la te tamit day yàq diggante mu wan leen ne déedéet kooku melul ni nga foog li nga wax noonu déedéet loolu melul noonu waaye moom yàlla ak yonentam loolu mooy wane bokk na lañ ci mooy apparence apparence mooy ne mais le fait moom ñoom nee ndax liñ gis mooy ne moom ay penchant ma nga jubloo kii yëpp naa fekk yi nit mën naa baax di ànd ak ñoo xamante ne nii baaxuñu wala bari moom mën naa cee bañ a gis ci ñoom seenu ñàkk a baax googu mais moom ci boppam loolu taxul ñu ne waa ji baaxul yeneen ci wàllu saabsaab leen déedéet te waxoon na ci waa Badar la mu waxoon Seydina Omar kan moo la xamal xanaa yëguloo ci benn riwaay kan moo la xamal que buur yàlla xool na. li nga xam ne mooy xolu ñi dem Badar ne leen def leen lu leen neex faqad xafartu lakum jéggal naa leen te moom mii ci waa Badar la te sori na kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo xew kër naa Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu lii fii nag dafa am masala bu bu doy waar en bu bu siiw bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy ne waaw eh, nga ne ma kii nii di Itbaan ibn Maalik yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom da ko permettre mu bañ a ñëw mu bañ a dem ci seen jàkka ji julli ji mbooloo te lan te moom dani ankartu basar yi nekkul woon sax koo xam ne silmaxa dëgg la ak silmaxam àggul woon ci silmax waaye pourtant mu nangul ko loolu ba jullil ko këram ngir mu jàppe fu muy julli nga ne ma mais gisoon nañu fi ab silmax tarjuma benn silmaxa gisoon nañu ko de ma la kan nga ne ma Amr ibn Umm Maktum Abdullah ibn Umm Maktum selon ak ñi ci des waxoon nañ la ne ñii dañ koy woowee Amr ibn Umm ñii di ko woowee Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu mais waaw moom tarjumaam ba nga ko fiy wax mais gisoon nañu que dafa ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man ki may ki nga xam ne ne ko day day am ay inondation te dafa am am na koo xam ne mu ne da am ay ay ay Madina dafa bari ay ndegmeent mooy ay animaux féroces te man sama kër chasséen dafa sori ak jàkka ji sa jàkka ji wax ko li muy wax yépp te ki nga xam ne moom ay tegtal man aw ma ko ma ëndil ndax ku may indi ndax ki may indi man laa yu laa imun yi kooku approprié ci man ki may tegtal ki may wommat ndax man naa bañatee ñëw jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waaw muy dem mu ne woowal leen ma ko ñoowal ko mu ne ko atasma'u nidaa mu ne ko ndax yow dangay dégg noddu gi dinga dégg noddu gi mu ne waaw mu ne ko kon laa ajidu laka ruxsa fàtti boo déggee noddu gi rek na ñëw ndax trouver lu ma la benn euh, li nga xamante ne mooy excuse wala ruxsa mooy loo xam ne dalay permettre nga bañ a ñëw ah, nga ne ma waaw waaw waaw waaw léegi affaire boobu noonu yaa ma ko waxoon xam nga man fàttew ma man je suis un bon élève yaa ma ko waxoon fàttewu ma ko neew ma nag li nga wax daa contradictoire mais dama bëgg nga leeral ma foofu dooma leeral loolu insha allah comme que yaa ngi na wax ci aadaab yi ni ñuy waxee teggi ni waa dooma ko leeralal insha ndax affaire bi kat lënt na xadis tashkala alay affaire bi kat lënt na nag ci man man lay dajalee xadisu koo xam ne selmaxa avéré la te nee sama kër dafa sori dafa Madina dafa bari ay ndegmeent teg ci ak ak ak kii suyul yi tamit waxoon na suyul yi ah. mooy ne inondation yeeg yooyu ak man awma ku ma indi ndax ki may indi ko approprié wul ci man kon mooy aw yatam lay yor di def di yi ak lëndëm yooyu nee ak lëndëm loolu lépp yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bu ndax atasma'un nidaa ndax bu ñu noddee di dégg mu ne waaw mu ne ko kon fa ajib na nga wuyu nodd goog na nga ñëw kii nii moom moom doon na ba sax fekke na Badar par contre champ de vision moo doon rétrécir te ba mu doon ñëw silmaxawul woon complètement ba muy ñëw ci yonent mi alayhi salaatu mu ñëw wax ko loolu yonent mi alayhi salaatu salaam ko baax na mu ne man manatumaa dem ci seen jàkka jooju di jiite sama waay ñoom ndax maay seen imam ndax lim la wax sànq mais loolu lañ koy boole aha loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim pour tontu euh, mooy am nañ ci ay tontu yoo xam ne ñenn ñi dañu ne këne ñoom seen bos bii dañuy yox wax ya après di dindi par benn benn moo ci gën a dëgër ak yooyu am nañu ko boole ne Itbaan Seydina Itbaan dafa tudd radiyallahu anhu que moom dafa am yoo xam ne ñooy dox digganteel ak diggante jàkka waa ñoñam ñu ne loolu dafa nekk ngànt goo xam ne gu leer la gu feeñ la ndax loolu man ak loolu manu cee dem ci jàkka ji Kanta ibn ummi maktuum radiyallahu anha moom tuddul loolu moom daal li mu tudd mooy këne day def coono bu mag ngir agsi waaye loolu da xam ne loolu dëgërul lan moo tax loolu dëgërul ndax euh, euh, danga naan say naa itbaan radiyallahu anhu bu dee inondation inondation du fa sax bi inondation day jeex malgré mooy inondation mooy inondation day jeex léeg-léeg mu fenn inondé après mu dem quelque jours wala sax ay quelques heures mu dem kon mu ne la malgré loolu mu daal di ko yonent mi salaatu salaam daal di koy permettre quand même mu julli këram ba ñëw jullil ko foofu te neewu ko neewu ko nag sama julli fii nii am nga fi droit di julli seet inondation yee ngi am bu jeexee bu fi julli demal ca jàkka ja waxu ko loola loolu day wane ni loolu wa mooy dajale bu njëkk bii ne looloo na mooy ne dëgërul te tekki comme niñ ko waxe sànq te gisoon ko ci tarjuma Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum moom ci woppam radiyallahu waxoon na ne innal madina kathiratul hawami wassiba kene madina gii dafa bari li nga xam ne mooy ndeg ment yi ak yi nga xam ne ay jaan ak yu mel noonu yiy lore te loolu moo place suyul yee yépp kon loolu da gis ne boobu wax jooju que ne kii danew euh, inondation yi te kële waxu ko woon moom coono rek la waxoon loolu dajale boobu dëgërul mu am beneen ñu ne euh, li tax ñu dàq yonent mi aleyhi salaatu wa salaam Seydina Itbaan ibn Malik mu julli këram kii nag Seydina Abdullah ibn Amr uh, Abdullah ibn Amr ibn Mak ibn Ummi Maktum radiyallahu mu ñëw moom julli si ci jàkka ji bu dee mu ngi fekk mu ngi dégg nodd gi ñu ne ndax loolu kër Abdullah ibn Ummi Maktum dafa jege woon jàkkaay yonent bi alayhi salaam dafa jege woon jàkka ji alors que Seydina Itbaan moom fi mu dëkk ak jàkkaay waa ñoñam di waa Bani Saalim ibn Amr Awf dafa sore dafa sori lool lool moo tax ñu daldi yonent ma alayhi salaatu salaam permettre ko kële comme que dafa sore jàkk alors que kii sori jegewul waaye loolu it gis nga sànk rek bi may bi may bi may poser question bi tontu na bii da daaneel ni lii loolu lan mooy wane ne lan mooy wane ci biir wax ji que wax ji dëgërul hmm? que ne yow boo nee këram lim jege mooy ndax danga naan lii wane ne dafa jege mooy ne du doon dégg nodd gi ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da koo laaj atasma'un nidaa ndax da dégg nodd gi mu ne ko waaw mu ne kon tontu waaye loolu lañ naan la ñëw na ci benn ay riwaay yoo xam ne ci yenn ci riwaay yi. boo xam ne dane sama kër chance dafa sori loolu kay leer na wa moom nee na sama kër dafa sori kon ñu xam ne loolu euh, boole bii nii këne li tax mooy ne kii këram daa jege kële këram daa sori taxawul ndax Abdullah ibn Ummi Maktum ci boppam nee na sama kër dafa sori wax na ko leen subhaanahu wa ta'aala malgré ça mu ne ko ñëwul kon boobu dëgëru euh, cay wooyu jële mais ban la ñaara ngoog yu dem am ñeg yeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu muy ñetteelu wax nan la ñuy def ñoom ñu def tarjeex mooy ne ñoom duñ jiima dajale comme ñëri xam nga ñaar yi wax yu ci kaw dañu doon jiima dajale ñeneen nañ ndax kii dafa tuddoon na inondation alors que kii tudd ko woon ñeneen ñi ne moom noonoo du lool lan la woon mooy ne kii këram dafa jege woon alors que këy këram dafa sori woon jàkke ji ñaar ñi ñetteel wax bi ñoom ñu jéema a ñu jéem a nag ba euh, def tarjiix mooy ne ah non affaire yi boole leen day jafe li ñu man daal mooy ñu ne te ne xadiisu Abdullah ibn Umm man mansuux dañ koo nasaxal dañ ko abrogé amatul mooy ne acte boobu amoon na temps boobu noonu boo amoon mooy ne te lool c'était valable ci Seydina Itbaan ak seen maxaye ak képp koo xam ne dangaa nekk ci seen kaa cadre këne boo déggee noddu da ñëw ñu ne nag xadiis boobu dañ koo nasaxal dañ koo abrogé ci xadiisu Itbaan ibn Malik bi loolu nag du affaire silmaxa rek de mooy ngànt yi ndax lan ndax ñu ne ndax gis nga euh, ibn Ummi Maktum benn waxuma la waxuma la ngànt yi mu wax yëpp xam nga wax naa la yëpp sànq yu bari yi mu wax sama kër dafa duub Madina dafa bari ay jaan ak jiit ak ndegmeent awma ku teg ku may wommat ak taw yeeg yooyu ñu ne yooyu bu ci nekk bu nekk ngànt la boo xam ne day tax nit ki oh, ñëw jàkka day wàcc ci moom léegi euh, wax ji mooy li ñuy dëgërul ndax bala ngaa des bala ngaa def tarjiix loolu loolu loolu ci wàllu usul bala nga ne damay nootal que lii moo gën a dëgër lële mooy il faut yow premièrement nga xam taarix bi mooy nga xam ana ban moo njëkk ñaari yow bala nga ne damay nootal mooy il faut nga xam ñaari xadiis yi wala ñaari événement yi nga bii day wane ne moo abrogé bële fokk nga xam ban moo ci njëkk ak ban moo ci mujj alors que xadiis yi benn wanuñu ci bu Seydina Itbaan bi Seydina Abdullah ibn Umm Maktum xamuñu ban moo jiitu kon nag mënoo tëb rek ne bii nii kon moo abrogé bële loolu benn la kon loolu bon day ngay gis ne affaire boobu kon taxawul ndax charte euh, euh, nas euh, ci an nasxu bala nga ko def il faut nga xam taarix bi mooy ne par exemple yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon julli di féete baytul maqdis ginnaaw bi 16 mois wala 17 mois yoo xam ne comme ni ñu koy gisee insha allah da doon julli di féete baytul maqdis mooy ginnaaw bi mu gàddaay yonent bi fële euh, madinatul munawwara mais Makka it noonu la doon def baytul maqdis la doon jiit la doon féete mais da doon taxaw foo xam ne kaaba gi day dox digganteem ak baytul maqdis léegi loolu mooy nga gis ni après ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam am aaya laqad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al masjidil haram suñu borom wàcce aaya bu boo xam ne léegi daan ko léegi jublul Makka léegi bul jublooti Jérusalem bu boobaa lii mën nga ne walla lii mën nañ ci nasx ndax ci biir aaya bi moo ne yonent mi alei salaam da doon moom moom ci aaya bi fam doon féeti bëggoon toxal euh, qibla moo taxoon mu doon xool ci asamaan si di xaar ndax wax yu dina wàcc ngir mi man koo changer loolu rek la def yàlla daal ni ko ci kii moo tax yaa Aysa ne ko man man daal gisuma radiyallahu lu dul na yow sa borom yow yonent bi alayhi salaatu sa boroom daal yow say bëgg-bëgg rek lay topp ci waxi <laughs> mooy ne yow daal loo bëgg rek yàlla loolu lay def quoi <laughs> Allahu akbar xool rek mu daal di ci kii xam na lii la bëgg mu daal di changer xibla bi ne ko ndax lan mooy xibla bi dañ koo changer ndax bëggu bëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar léegi kon euh, yooyu day leer ne lii na sax da ci am am na yeneen cas de figure yu bari exemple yu bari mais fii manoo bii moo jiitu ba nga naan kon dafa nasaxal bii léegi euh, am ñu ne këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li tax mu permettre Itbaan ibn Maalik mu julli këram bañatee dem ci jàkka ji te wax kii di Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu anil jamii kenn yaw del ñëw bu dee yaa ngi di nodd bi waaw del ñëw la wu wuyul ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax li tax mu def loolu ndax Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum moom dafa bëggoon a ñaan dafa ñaanoon yonent ngir bañ a ñëw mais nag tout temps garda am fadilatu aljamaa voilà mooy ne Seydina Abdullah ibn Maktum moom le fait mu doon ñaan mu bañ a ñëw euh, jàkk euh, comme que dafa soreek yooy mooy mu des këram julli mais nag day am gëneelu ko julli woon ci jàkka ji looloo am ñu ne looloo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko nag bu dee lool la déedéet comme que yaa ngi dégg noddu gi ñëwal alors que kële Euh, moom du afeeru ngëneel la doon wax kii ngëneelu am possibilité ba nga dem ci jàkka ji julli ci mbooloom jàkka ji ba pare garder ngëneel ngëneelam loolu la doon wax moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet kon nag nëgëwuy alors que Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu loolu la wax te loolu insha eh, lu dëgër la mooy wax jii nii wax ju dëgër la insha allah eh, léegi kon tontu nañ tontu këne kee ngir ngëneel la woon plus mu am gëneel li bopp mooy gëneelu ko julli ci jàkka ji ak tak bañ a ñëw yonent mi alei salatu ko déedéet da ngay gis ne lii ta'wil la tamit ñëwal ndax yaa ngi dégg nodd gi waaw ñëwal alors que Seydina Itbaan moom moom moom waxul woon ne ak ngëneel laay ut moo tax yonent mi alei salatu salaam ndax moom li mu wax lépp ngànt la loolu ndax ngànt yi waxoon nañ ko fi insha allah dinañ ci gën a ñëw dañuy bañ affaire bi gën a gudd dinañ jël boo xam ne jataay boo xam ne insha allah foog naa nag bu dee sama mémoire baax na waxoon nañ ko bi ñuy wax ci lendemain wu Isra wal bu dee ne sama mémoire baax voilà waaye dafa li gën a mooy insha allah dinaa ko defar benn jour ngànt yi yi tax nit. Euh, julli julli euh, mbooloo noo ngànt lool non non noo ñun ngànt yi defoon mooy ngànt yi tax doo julli ci waxtu mais ngànt yi tax doo julli mbooloo ndax julli mbooloo premièrement dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ndax farata la wala déet waa jumhuur xam nga fii da ngay gis ni mais ah hadith yi day mel ni dañuy wane ne affaire bi ah julli mbooloo day mel ni farata la moo tax bokk na ci li xanaa bi lay sukkandikoo ci xadiis yi que ne xadiis yi bu dee silmaxa bi lañu ñu naan yow Abdullah ibn Umm Maktum boo déggee ci ñëwal lool day won ne kon farata la loolu mooy ñoom xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom ak ci salaf yi eh, tamit ñoo xam ne dañu jàpp ne farata la nga julli ci mbooloo am ñoo xam ne nag dañu ne muy waa jumhur dañu ne non non du farata mais nag seen biir dañu du farata googu dafa am loo xamante ne nii dañ ci wuute comme li imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dafa jàpp ne affaire bi affaire bi mooy li nga xamante ne nii euh, mooy ne fardu kifaaya la julli mbooloo fardu kifaaya la loolu la imaam Ash-Shafi'i rahimahullah wax euh, te loolu amaana nag mooy li gën a dëgër mooy bu ko ñenn ñi defee day wàcc ñi ci des mais bu ñépp bàyyee doo ci dëkk bi doo leen julleeti mbooloo boobaa day nekk li nga xam ne nag mooy bàkkaar lay doon dalil yi nag yu bari la yu entre xanbali yi ak waa jumhur ñu ne du farata euh, nga xam ne xanbali yi ñoom dañu comme xadiis yii nii dañ ci sukkandikoo lool yuy wane ak xadiis bi ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam doon naan bëggoon naa euh, mooy hadiis Seydina Abu Hurayra bi wax kenn mu ñëw jiite ma dajale ay mat dem fekk ñi nga xam ne ñu taxawal julli xam julli man ma dem fekk ay nit ñoo xam ne duñu ñëw ma taal kii seen kaw ñu dul ñëw ci mbooloo mi ñoom loolu lañu bokk na seen dalil gën a rëy même waa jumbuur lañ leen ne non non ndax yéen loolu noonu ci salaatul jumaa la woon comme niñ ko gisa woon gisoon nañ xadis bi nii bi ñu koy gis ci salaatul jumaa comme ndax xadis bi mu ngi ci saxiixay ni am na ci riwaay woon dafa leeral que ni wax ci wàllu ñi dul ñëw jumaa loolu waa jumhur loolu lañ leen tontu am na tamit yeneen yoo xam ne day gën a guddal insha allah waa jumhur nag dañ leen ne ñoom seen ay yonent ma lay saat saam doon wax naa salaatul jamaa tafdulu salaatal fadl bi sab'in wa ishrina daraja yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne julli mbooloo moo gën a bari moo ëpp yiw moo gën julli kenn ci euh, vingt-sept daraja ñu ne loolu bu doon ne loolu day wane ne lu baax la ndax bu baaxul woon ndax dañoo bokk xadish euh, taraka xadish tarakata fil fadl dañoo bokk ci lim ne moo gën ndax lu ñu gën lu ne lu baax la bu ma nee diw Moodu kat moo gën Isaa mooy Isaa baax na mais Moodu du koo gën mais bu ma nee Moodu daa baax Luc dafa bon voilà mais Moodoo gën Isaa loolu day wane ne Isaa baax na fii comme c'est pareil mooy ne bu doon baaxul ak ña nga xam ne dañu julli woon te seen rexaal yooyu mu ne ñëw gis ñu taxaw fële ca Mina masjidul Xayf mu ne toog ca mu ne leen lan moo tax julliwoo julliwu ngeen ak nit ñi alastuma bi rajo bi muslimay ndax yéen nekk ngeen ay ñaari julli ñu ne ñun dañoo julli ci suñu kii ba pare suñu tànt yi mu ne bu ngeen jullee dee ci seen tànt yi te ngeen ñëw fekk ci jàkka ji wala ci mbooloo mi ngeen fekk julli julli leen ak ñoom ñu nekk naafila ci yéen en tout cas xadiis yu bari ñoom xanaa bi lay tamit dañuy tegtaloo ci xadiis bii ñu gis bu Abdullah ibn Umm Maktum bi que ne ko ñëwal bu dee ne kooku lañ naan ñëwal loolu lay wane ne mbir yi farata la waaye insha allah li imaam yi wax mooy li gën a dëgër que gaadu farata comme ni nga xam ne moom la waa Hanbali yi wax ndax jumhur muy Hanafiya yi Shafi'i Maliki yi Shafi'i yi ñoom ñoo ne du farata loo xam ne lu war la obligatoire ku nekk ci góor ñi voilà ci góor ñi mu fekke ko waaye li nga xamante ne nii farata gi mu doon ci waa biir jumhur imaam Shafi'i ne. fardu kii la du fardu ay euh, alal kifaaya la bu ko ñenn ñi defee ndax dalil yëpp noonu ngay mën a boole yëpp wallahu taala alam léegi euh, loolu lu am solo la kon seydna Itbaan ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa arda gis nañu xadiisam boobu nag wax nañ la ne biñ gis sànk bu gudd boobu moom mooy benn xadis boo xamante ne ni moom lañ soloo ci mu nekk ci saxi imaamul buxaari ak saxi imaamu muslim boo xam ne bu seydina itbaan ibn maalikir radiallahu taala anhu wa arda moom nag seydina itbaan radiallahu taala anhu kon gis nañ ne da jiite waa ñoñam te silmaxa la woon kon mooy ne silmaxa mën naa jiite nit man na nekk imaam ratib man na jiite ay nit loolu euh, lislaam loolu lu comme mi nga xam ne noonu la ñuy jàpp ne ñoom bu ñuy xool nit ñi ñoom li nga manqué la ñuy xool mais lislaam du xoole noonu lislaam buy xool yàlla buy xool jaamam yi en tant que jaam lay xoole mais du xool ndax kii damaa dogal mu am lu mu wàññeeku la déedéet loolu ñu bàyyi ñu xamul dara ak nul yi ñoom awaam yi ñooy xalaati noonu moo tax moom dafa ne woon koo xam ne imaam la woon wax nañ la ne moom fekke na lan ghazwatu badrin radiyallahu taala anhu wa arda eh, comme mu ngi bokkoon ci waa bani saalim moo leen doon jiite eh, am na nag ñu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa eh, moom la bokk defoon mbokk ñu defoon comme politique boobu muy ñuy gis insha allah boole bi nga xam ne moom la doon boole ñu jóge muhajiruna ansaar yi moom ak Seydina Omar loolu am nañu ko wax waaye moom muy génn àddina nag ci xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu fekk nag ku mage la woon ndax de woon na ba gisatul comme Mahmoud ibn Rabi'a bi muy jële xadiis bi ndax xadiis bi nee bi ma ko waxee comme que dafa am loo xam ne le fait mu ne képp koo xamante ne nii buur yàlla xaraamal na safara képp koo xam ne dane laa ilaha illa allah yabtaghi bihi wajha ku ne laa ilaha illa allah di ci sàkku euh, li nga xamante ne mooy euh, buur yàllay kese mu ne lool ndax bi mu ko waxee daa am ñu ko doon wax ne kon mais yow xoolaatal li ngay wax nee na ma demaat fekkaat Mahmoud ibn Rabi' ma no mu ne man ma dem Itbaan ibn Maalik fekk ko ca ay ñoñam ma fekk mu silmaxa nekk ko mage ma laaj ko laajaat ko xadis bi mu nettali ma ko comme ni nga xam ne noonu laa nettali woon ñooñu doon wax naa ma seetaatal sa xadis bi kon noonu la kiiwee ba ni mu génne àddina ci jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa mathwaahuma